<laughs> wa kulluhum tawaa safara ñépp qad ra'ahu gis na dee ku nekk ci ñoom léegi nag fa yuzbahu après nag ñu daal di digale nag na léegi aywa euh, euh, dee aywa ñu digle nañ ko rendi kan moo koy rendi <laughs> foofu lañ soxla woon kan moo koy rendi Seydina Yahya Yahya Yahya oh moom mooy rendi dee ki nga xam ne turam mooy dundu moom mooy reen di dee <laughs> Allah Allah moom mooy reen di ki nga xamante ne moom mooy ak faatu moom mooy ak dee <laughs> Allahu akbar <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kon yëf yaa ngi noonu waaw masha allah loolu liñ ci doon wax mooy jullit ñi borom bi dane mooy turu Seydina Yaxya lañ ñëwoon moo ñun di fii pour ñun suñu ah, euh, hadis bi ñu nekk bi borom bi ne wa jaahidu fillahi haqqa jihaadi huwa ijtabaakum wa ma ja'ala alaykum fid diini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl voilà mooy dañ doon wax ne Seydina Yahya borom bee ko tudd laa dafay jullu waaye borom bi nee nañu ñun jullit ñi lanoo jullit suñu baay Ibrahim moo ñu ko tudde min qablu lu jiitu suñu feeñ <laughs> aw waaw xalilur rahman alayhi salaatu wassalaam moo ñu tudde li ñu doon al muslimuna way wommatu yi lu jiitu waaw xam nga yaawuur yi nee nañ ci moom lañ bokk waaw chrétiens yi ne ñoom ci yoonam lañ nekk borom bi ne ñoom ñëpp waxuñu li am <laughs> waaw waaw Seydina Ibrahim bi mu newoon mooy alxanafiyatu samha te mooy lislaam waaw baax na ba moom li mu doon def gis nga saar bii suuratul xaj ji wayow gis nga yéefér yi di aj ah Seydina Ibrahim da lépp lu ñuy def ci aj ji moom la ay traçam rek lañ topp ak ak njabootam yahuud yi toppuñu trace boobu kenn du dem Makka ci ñoom diine amul jaamu yàlla joo xam ne dañ leen de dem leen màkk ngeen def ko fa Seydina Ibrahim dundale teg ak chrétien yi amul ci seen diine kenn ba soo gis buy aji màkk amul kon kay ñooñu buñ nee ñoom ñoo bokk ak Seydina Ibrahim kasabu wal dañuy nar dañuy expliquer voilà <laughs> ñi woon ci yoonam millata Ibrahim jullit ñee ne waaw suuratul hajj ñoom ñëpp kenn du aj te fa la wax yii te moom la doon décrire ni doon aje ak yooyu borom bi ne ko wooteel ci nit ñi ñoom bokkuñ ñi ñu woo wa azir fi nnaasi bil hajji ya'tuuka rijaala wa ala kulli daamirin ya'tuuna min kulli fajjin amiiq ñoom bokkuñu ci bi borom bi naan Seydina Ibrahima wooteel aj nit ñi ñëw jublu sama néeg bi ngir def fi jaamu yàlla ju spécial ñoom bokkuñu ci ñi ñu woo billaahi ci lañu te doo leen fa gis kon ñooñu xam nga ne ñooñu bokkuñu ak moom <laughs> buñ ne ci yoonam lañ nekkoon mooy dañuy expliquer te xoolal imaamul xaafiz ibnu an-Nawawi la hawla wala quwwa avant dernier hadith bi hadithu mawlaana buntu bi ñu nekk kitaabul mansuuraati wal mulah xadiisu Sayyidina Ibnu Abbaas bu gudd boo bële di wax booy xadiis boobu boo ko de façon xadiis boobu boo ko gisee rek mooy lépp lu jëm aj gi ñuy aj mooy historique bu aju aj aj ngay xam aj fan la jóge aj bi ñuy def Makka historique bi moom la imaamu Nawawi avant dernier xadiis ci suñu buntu bii ñun ñu ngi lan xadiis euh, trois cent mille huit cent soixante mooy mille huit cent soixante-sept buñ defee lii six hadis moo ñuy def ñu daal di koy gis hadis boobu hadis bu gudd moo gën a gudd yi romb fii nii ci bunt bi yëpp di wax Seyna Ibrahim nan la tabaxe Kaaba gi mook Seyna Ismaïl alayhi salaatu wassalaam Sayyidatu Hajar nan la doon kiiwe maa u Zamzam nan la bën nekk loolu loolu lépp loolu mooy hadis boobu la waaw mu am lu kaale bu baax ak lii ñuy wax allah kon nag affaire baa ngi noonu mu ne kon borom bi lu mu waxoon loolu wa fii hada li ñu andi woon ci aaya bi mooy lii wa fii hada li yakuna ar-rasulu shahidan te ci lii ngir lan borom bi leeral leen yoon wii ne leen da ngeen ci tegu waaw ngir yonent bi salaam ndaw yàlla nekk seede ci kaw moo di seede moo leen di seede yéen nag wa takunu shuhada ala nas yéenay seede ñeneen nit ñi moo tax ñeneen saa salaam ne woon Seydina Nuux <coughs> alayhi salaam yawmal qiyaam day présenté wu parce que yawma yajma'u Allahu rusul gis nañ wax nañ ko sànq bés bi borom bi di dajale yonent yi alayhi salaam laaj leen maaza ujibtum la ma leen yónni woon lan lañ leen ci wuyu waa kër Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ëpp ay yéeféer lañu woon ñu ne ko sa ñu ne borom bi nuux mii masula ñëw <laughs> Seydina ñu ne la Seydina nuux day ñëw ne man de borom bi jottali naa te yaa ma gën xam ay ñoñam ne borom bi nuux mii li mu wax wute nag li am <laughs> la xawla quwwata illa billahi la li la bi gis nga gars yi dañuy mën a mooy nit ko mën a expliquer di expliquer ba dee dekk di expliquer <laughs> donc c'est grave seen baaxu gars yi dañoo tàmm nara nara nara nar ba dañuy dañuy dekki de taxaw ci kanamu yàlla di nar ne say naa noox mii noox mii masula ñëw woowuñu ah ah borom bi mi borom bi du du du àttee ci xam-xamam noomu kese mu ne mu ne say naa noox waa yow léegi <laughs> ñii de nee nañu ma soo ñëw la ma la yónni woon doon demoo won lañ wax léegi kan mooy sa seede mu ne man xeetu Seydina Muhammad ñooy sama seede sallallahu alayhi wasallam waa kër Seydina Nuux ne déedéet daa non non borom bi ñun d'accord ñoo ah mais ñi ñëw mu ñëw ñëw mais ñoom mënuñu ñoo seede ñii mënuñu ñoo seede borom bi ñii mënuñu ñoo seede lu tax parce que mais ñi ñëw ñun ñun ñun ñun mais ñoo leen jiitu ay millénaires bu ñàkk ma yow nga joy joy jiitoo ñoom ñu mujj ba bari nan lañuy seedee mooy bala maa parce que affaire da ngay mooy ñoom logique lañ demee man bu ma toogee nii instant bii <laughs> ñu ne ma euh, euh, buurub kajoor ba woon Lat Joor Jóob rahimahullahu <laughs> Lat Joor jullit la woon ah, attention ah, voilà <laughs> te Lat Joor gaa yi liñ naan Lat Joor daa tuub Lat Joor sénégalais yàgg nañ ci diina de sauf que <laughs> mooy ñun mooy dañuy nekk ci diine léeg-léeg mais boo ñu gisee da ngay foog ni nekkuñ ci diine nga ne ma biir waay <laughs> euh, parce que ñun gis nga laïcité laïcité ñun ba ñu ko xamee tubaab bi masagul a teg tànkam Afrique <laughs> wolof yi bañ tomaa ba ba ba ñuy dund laïcité tubaab bi xamagul fu Afrique féete continent bi laa wax continent africain tubaab bi xamagul woon fan la féete ba ñu ba ñuy wax ay colonisation ak i traître négrière avant loolu loolu fekk na ñun wolof yi mooy les sénégalais léegi da koy tuddee ndax Sénégal lañ leen doon wooy wala déet en tout cas mooy suñu peuple boobu ba ñu nee ci laïcité tubaab bi dëggagul tànkam Afrique waaw affaire bi nag affaire u noo la affaire u tur la tubaab bee koy woowe laïcité mais ñun neneen lañ koy woowe mooy da jëm yàlla ne gëm nga yàlla waaye du la teree xàmb boo amee koo feebarle ci xàmb ga nga jëm wala ndëpp gi wala tuur gi yooyu yépp ci diine ji lañ koy boole mel ni c'est normal imam bi sax léeg-léeg li ci gën a paradoxal am na koo xamante ne imam bi ki ki ki jiite ndëpp yi mooy imam bi waaw mooy ilimaan yi te mooy jiite nëpp yi loolu lépp masoos du sokke kenn lu dul ñi nga xam ne yàlla ba leen a yee waaw ñu gis ne lii jaaduwul mais c'est quoi ça <laughs> mais masula choqué ñu ëpp moo tax tubaab bi bi ñëwee fekk na ñun ñu nekk li moom li mu bëgg nekk nañ ko boobu moom wayow daa xamagul ñettan lan mooy lu ñuul <laughs> waaw moo tax dafa ñëw fekk foo xam ne te déjà prêt bon fii pare ñii ñoo ñu jiit sax ci affaire yi boo dem moytuwul waaw moo tax lan joor waaw gaa yu bari ñaan ay ceddo lañu woon du ñu ay vrai li ñu dégg ceddo ah koo xam ne gëmul woon yàlla non du rek sax que suñu xërëmu maam yi lañ doon jaamu ah non mooy da ñeen dañuy nekk jullit mais di leen ci boole waaw ñenn ñi nag day dem ba loolu day dominer ci ñoom ñu jàpp ne doonu ñoon jullit alors que sax mais Lat Joor en tout cas moom jullit la woon voilà kon Lat Joor góor euh, le euh, le roi waaw le damel waaw Lat Joor Diop euh, léegi man bu ma ne woon bu ma ñëwoon ne man damay seede Lat Joor quoi ñoom affaire bi loolu lañu xoolee ne mais yow yow Lat Joor yow Lat Joor dundoog moom xamoo Lat Joor masoo ko gis bokk ngeen suñu jamono yow ñaata génération nga ñëw ma ne ah man de génération yu bari après ñu ne kon yow t'es disqualifié waa kër Seydina Nuux nag loolu lañ doon gise mbiri waaw xeetu yeneen sallallahu alayhi wasallam nag ne si ñun mën nañ leen borom bi dégluñu ñu wax ne borom bi moo yónni ci euh, ab yonentam alayhi salaam sayyidina Muhammad ci alquran te bokk na lañ ko yónni inna arsalna nuuhan ila qawmihi fa ya qawmi inni lakum nadhirun mubin loolu yàllaa ko wax <laughs> gaa yi nag am problème nag <laughs> waaw kay mooy li takunu wa takunu ala an waaw wa fii hada li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum ngir boro yonent bay saasaam nekk seede ci seen kaw yéen nag ngeen nekk seede ngir ñeneen ñi kon nag fa aqimu as-salah waaw gis ay daraja yu rëy la loolu parce mooy lu yoneen sa borom bi ne yoneen saa la nekk ci yéen yéen nekk ko yeneen xeet c'est pas n'importe qui ah moo tax ne wa aqimu fa aqimu salaat kon nag taxawal leen te ñi nekk shuhada mooy ñii ñii respecté yi ñi nga xam ne ñoo nekk taxaw temm ci yii muy tudd fa aqimu salaat kon na taxawal julli sax ci wa aatu leen borom bi xéewal ci ay xéewal na ngeen ci génne zakat ja ca war wa'tasimu billah te da ngeen kese yéen bu leen mooy ci demb ak sàmb ak nogoy ak astok yi ko xaa déedéet yéen yàlla wa'tasimu billah seen lépp ci yàlla rek huwa moom mawlaakum mooy seen kilifa de moo méngoo seen mbir fa ni'ma eskay fa ni'ma aka baax al mawlaa kilifa ga wa ni'ma ka méngoo seen mbir wa ni'ma eskay wa ni'ma aka baax an-nasiir allah <laughs> kon lii liñ ci bëggoona mooy li borom bi ne yonent bay saa saam wa fi hada li yakuna ar-rasulu shahidan aleykum moo tax yonent bay saasaam keroog bi mu yéegee minbar bi nii sayyidina Uqbatu ibn Amir radiyallahu taala anhu wa ardahu di ko nettali mu ne yonent bay saasaam bi mu demee ci qatla Uhud daal leen jullee di gën après huit ans mel ni kuy tàggatoog ñiy dund ak ñi génn àddina après mu feeñ ñëw ci minbar bi mu ne inni waaw man yonent saasaam bay na ay diikom farat waaw ci seen kanam maa leen di jiitu wa ana shahidun alaykum te maa leen di seede moom la laaya ba wax biñ gis sànq wa inna maw'idakumul hawd sama rendez-vous bi may am ak yéen nag bu ma jógee fii ci kaw suuf fi ma leen jox rendez-vous ku génn àddina ci yéen ci li ma newoon maa ngi la jox rendez-vous ci sama mbalka ma nga xam ne way ngëm yàlla yi buñ dekkee duñu ci day leer ci ñoom borom bi da leen di gindi ñu xam mbalkaam yonent bi sallallahu alayhi fam ne wa inni taman la anzuru ilayhi min maqami hada yonent bay saa saam ne maa ngi waat que ne maa ngi nii di feddali ne fii ma taxaw nii ci sama kaw minbar bi toog ci sama minbar bi nii ma nekk maa ngi nii di sama mbalka ma nii mooy borom bi daal di koy wan waaw muy wane ne mbalka mi lu existe la loo xamante ne borom bi def na koo pare waaw mu nekk ci sama bërëb bii sama taxawaay bii maa ngi gis sama mbalka ma am ne ca la ñuy naane képp ku ci naan dootoo mar dootoo mar te dootoo bépp jàngoro boo xam ne bu la mën a laal la day dañ set wecc jàngoro xol yi day set wecc allah wa naza'na ma fi qulubihim min ghill borom bi dina takkali keroog lépp loo xam ne lu ne woon ci seen xol yi la ci ñëkk ñëkk gu bépp julli di amal mbokkam lépp la ndox mi di dindi setal ko wecc lo la ko borom bi di jaarale mu ne wa inni te man yonent bi alei saa salaam la lastu axsha alaykum an tushriku waaw mu ne te man ragaluma ci yéen sama xeet yéen sama saxaaba yii ngeen di nekk euh, ay ay ay di di bokkaale yàlla loolu du lu may ragal ci yéen allah allah <laughs> waaw loolu du lu yonent bi alei di ragal ci yéen waaye xam nga lu may ragal ci yéen parce que loolu li ëpp ci xeet wi Iblis borom bi dala ko cee désespéré woo te xam na ko <laughs> waaw lu sëñ ba doon wax naan ayyasa min radiyallahu anhu ayyasa minillahu inda jiwali iblisa is nadaytuhu bisa wali bi yaa wali <laughs> bi yaa wali <laughs> ne yoneen euh, euh, euh, Cheikh Serigne Touba radiyallahu anhu wa Cheikh Abul Mahamidi mu ne ayyasa minillahu inda jiwali mu ne borom bi dafa désespéré woo kan iblis saay saay ba iblis ci man moo iblis samay mbir da dem borom bi da koo mujj wan ko ne bi boo nga désespéré ba moom mu moom mu désespéré saay mbir waaw keroog bi nga xam ne ci laa woo borom bi ngir mu musal ma ci iblis woo ko yaa wali yow mi nga xam ne yaay kilifa gi lu borom bi lan la wax sànq ah ci suuratul Hajj waxu la ne wa'tasimu fa aqimu as wa atu az-zakata wa'tasimu billahi huwa mawlaakum cay ku jàpp ci borom bi dina xam ne fa <laughs> bi waaw keroog bi ma ko woowee ca geewal Iblis ci la ko borom bi désespéré ci saay mbir man Bamba <laughs> radiyallahu anhu borom bi nag lool lu jiitu la defaloon saxaaba yi te képp ku ko am ci ñoom nga ko jaare waaw yonent bay saa salaam ne man ragaluma ci yéen li nga xamante ne mooy ngeen di bokkaale waaw moo taxoon gisoon nañ fii fii ci bi euh, euh, chapitre ba boo wax baabu tahrimil hijran waaw mooy chapitre ba doon wax tere guñ tere al hijraan baynal muslimiin fawqa salaasati ayyaam bee paase rek ñu ngi koy wax hadith Seydina Sayyidatu Aïsha bi doo ñuy fàttale buntu boobu. hadith 1594 Seydina Jaabir Seydina imaam Abu euh, an-Nawawi rahimahullah daf andi woon ne yonent bi saa saam nee na mu ne dégg naa yonent saa saam naan inna shaytaana qad ayisa qad an ya'bud an ya'budahu al-musalluuna fi al-jazira fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish baynahum waaw mu ne dégg man Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma yonent may saa saa mu ne gis nga seytaane wu na ñu koy way julli julli jullit di ko jaamu fii ci jaziratul arab la péninsule arabique loolu moom désespéré wu na xam ne loolu man la nekk am na nag ñu muy dal pas ñoom ñëpp mais am na ñoo xamante ne moo tax loolu mooy euh, almusallun ñi nga xam ne ñooñu dañoo nekk ci li fi yeneen saa ne woon loolu désespéré wu di leen dévier ba ngeen di nekkat ay bokkaalekat waaw loolu moom dajee désespéré waaye nag am na loo xam ne désespéré wu ci mooy lan mooy fi bay baynahum mooy yàq seen diggante loolu moom ay jullit yoo xam ne du ñu jaaroob taal waaw dañuy jëga dañuy dañuy nekk ca kaaba ga sax ku nekk di xool sa moroom <laughs> wala buñ dajee ci mbedd yi nekk ay jullit de génnandoo ci benn jàkka waaw bu ñu rombantee mel lay étranger waaw ba pare yàq seen diggante ba ñenn ñi sax mu dem yóbbu ba ñuy xare seen biir di xeex seen biir di rayante seen biir loolu moom seytaane désespéré ci taw gisoon nañ sëy naa xabaab keroog radiyallahu anhu li newoon yeneen saa salaam bi mu gisee yeneen saa salaam julli mu nit yëpp bam jeex ma ne ah yeneen saa salaam yow de lii ma soo ko woon a ma man maa ngi lay door a gis ngay def lii ko ajal waaw ba mu naan ko damaa ñaan sama borom ñetti mbir mu may ma ñaar yi benn bi mayu ma ko benn bi mooy lii mooy euh, fitna yi dox seen diggante yooyu moom borom bi da ba ma ko ñaanee dana déedéet <laughs> waaw moo tax nga gis rek jullit ñi moom voilà <laughs> voilà gaa yi moom. comme ay Iran Irak quoi la gaa yi doon wax wolof yi <laughs> waaw wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah léegi kon loolu gisoon nañ foofu ci côté yonent bi alayhi salaam li nga xamante ne nii mooy li mu ragal ci euh, euh, gina ragal ci way ngëm yàlla yi mooy loolu quoi waaw waaw mooy que ne euh, gaa yi gaa yi kii quoi. ah ah gaa yi euh, li muy ragal mooy àddina te tamit gisoon nañ ko tamit ci yeneen hadith euh, quatre cent quatre cent cinquante sept Amr ibn Awf al-Ansari yi gisoon nañ ko foofu euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon wax <coughs> bi mu naan mal faqru mal faqra axsha alaykum walakinni axsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum kama ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikahum kama ahlakathum Allah ci baabu mooy eh, baabu fadli nañ ko foofu hadis quatre cent cinquante sept yonent bi alayhi salaatu ne man du ñàkk laay tiit ci yéen laay ragal ci waaye li ragal ci àddina waaw trésoru àddina am amu àddina koom-koomu àddina waaw largesse su àddina bu ko defee nag nu ngeen di def comme ni ñu ko ubbi yaataloon ko ñi leen jiitu woon waaw ñi leen fi jiitu léegi ñoom lañ def ngeen koy xëccoo comme ñoom ni ñu ko xëccoo woon bu ko defee àddina ak ay tóor tóoram alak leen comme ni mu leen alakoon loolu laay ragal ci waaw waaye du ay ñàkk yii waaw allahu akbar laay ragal ci yéen <clears throat> loolu yëpp gisoon nañ ko walillahi alhamdu <clears throat> wal minna kon fii bu yonent bay saar saar ne sayna wax ba mu ne mu ne wa inni lastu akhsha alaykum an tushriku man yonent bi alay saar saar am na loo xam ne borom bi may na ma ci assurance mooy yéen ñi ma yar ak yéen ñi ngeen yar ñu jàpp mbir mi nekk dem ba mbir mi leer ci ñoom ñu mujj nekk ay musrikuuna deux coups ñoom ñëpp non loolu borom bi garantil na ma ko waaw ñi koy nekk sax ci ñoom ñooy bokkaale après ci ñoom sax du nekk ñu ñëpp ñu tuuti la ñuy doon waaw walakin waaye axsha li may ragal aleykum li ma gën a tiit ci yéen mooy ad-dunya mooy àddina allah waaw fitna yi nay wax ay jigéen yooyu yëpp ay alal góor gu rafet tamit ci jigéen ngéeg nàngam yooyu yëpp ci biir àddina gi lañ ne waaw loolu lépp tuur zahratul xayaati dunya la almaalu wal banuun ziinatul xayaati dunya alal doom yi loolu lépp taar taaru tuur tuuru àddina gu jayri gi kon mu ne man loolu laa gën ragal ci yéen an tanafasuha ngeen ko xëccoo waaw qaala sayyidina Uqba ne fa kaanat aaxira nazratin nazartuha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moo doon dernier gis xool jëme bu ma xoole ci gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy fan yooyu rek après ci la gaañu quoi <coughs> mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaaya am na hadith bi nu mu ñëwee ah, mu ne walaakinni yonent bi alayhi salaatu wassalaam na ne waaye man axsha alaykum ad-dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu waaw mu ne foofu li mu wax dane maaye man li may ragal ci yéen mooy ah mooy àddina laa ragal ci yéen ngeen koy xëccoo wa taqtatilu ngeen di faatante ngir lool gisoon nañ keroog bi mu naan léegi rek furaat bi génne <laughs> li nga xam ne mooy jabalun boo xam ne ci or lay nekk gaa yi di ko xëccoo ku nekk te ña dem kat ñoom ñépp kenn nay mucc mais ku nekk danaan man maay kooku di mucc <laughs> waaw <laughs> waaw kon li may ragal ci yéen mooy li ma gën ragal ci yéen mooy àddina ngeen koy xëccoo waaw tuur tuur yaag neexaay ya àddina nag fu far neex alal bari waaw xéewal yi bari ngeen koy xëccoo wa taqtatilu ngeen di faatante di rayante ngeen di centre s'entretuer di combattre ah ndax lan affaire u àddina fa tahliku bu ko defee ngeen alko kamaa keem ñi nga xam ne halaka la alakoon man kaana qablakum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon Allahu akbar <coughs> waaw après mu ne qaala Uqba sayyidina Uqba teg ci ne radiyallahu anhu fa kaana aaxira maa ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa mooy lu mujj ala al laa mujjee mooy dernière gis gu ma gis xool jëme ci yonent bay saab saab mu ne woon ci kaw minbar bi mu ne wa fii riwaaya am na neneen nu xadiis bi ñëwee yii yëpp nag ki ko indi mooy imaamul Buxaari abul xu xu xu xu Husayni dinañ <laughs> ko gis insha allah nañ continuer ah mu ne wa fii riwaaya am na ñeneen ñu ñëwee dana qaala inni faratun lakum mooy maa leen di jiitu waaw lo yéen sama sahaaba yi waaye yéen sama xeet wa ana shahidun alaykum taman yeneen saa saa maa leen di seede wa inni wallahi maa ngi wàcc yàlla la anzuru ilaa xawdi maa ngi xool jëme ci sama mbalkama al ah, ana léegi nii nii ma taxaw nii waaw wax nañ la sànq di wane mbalkama dafa exister lu yàlla bind la ba pare waaw wa inni taman utiitu joxees nees ma mafaatiha xazaa'inil ard jox nañ ma caabi trésoru suuf allah boo tax julli ñi lépp lañ teg seen loxo te bi ko neen saa waxee ñam ko doon wax kat saxaaba yi ñoom ñoo dund mbir yi bi lislaam di ñëw ba landalusi fii mais ay saxaaba ñoo ci ñoo ci ànd ah. ba ba Maghreb beeg yooyu ay Hind bilaadul Hind wa Sind gisoon nañ keroog euh, kii euh, Abu Muhammad <laughs> euh, kii tam tam tam tam tam doon xare fële Rhodes ah waaye Rhodes fii ci ci ci Méditerranée bi ñaar lam ci ci ci ci gaay ah <laughs> nu mu tuddati mooy kii. am mooy Abu Muhammad waaye lan mooy lan moo tax tur bi kii ma ma koy may mu ngi nii may gis tur bi quoi <laughs> waaw waaw moo moo moo doon moo doon moo doon mooy saxaaba boobu doon doon ne woon eh, eh, eh, que ne yonent bi alayhi salaam da doon da woon kii nañu nañu nañu nañu nañu nañu maasale xabru yi. waaw waaw nañu maasale xabru yi waaw waaw moom Rhodes fii la ñëwoon Europe di xare allahu akbar di xare kon loolu nga gis ne bon yooyu ah <laughs> loolu <laughs> lu garaw la mooy ñoom loolu yeneen saa sam doon wax ne ontiitu jox nañ ma mafatiha xazainil ard dañ maa jox hein li nga xamante ne mooy caabi trésor ndaxañ téefu suuf yi woo aw wala boog mu ne mafatihal ard wala trésor caabi suuf yi mooy gànjar yeeg li nga xam ne mooy trésor yi waaw wa inni ak suuf yi ci seen bopp wallahi man yonent saa sam maa ngi wàcc yàlla mooy Fudaalat ibn Ubayd voilà <laughs> waaw waaw kay moom la mooy abu muhammad waaw waaw damaa dem bay jàll tur bi ne tay daal di agsi allah radiyallahu taala anhu wa arda moo ñëwoon fii doon xari ci ah ñun caaxaan sawaay <laughs> ma ne moo ñëwoon fii ci Rhodes doon xari ci te sahaaba yonent bi allah <laughs> Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu Abu Muhammad waaw kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne wa inni taman jox nañ ma wallahi waat naa ci yàlla maa xaafu alaykum an tushriku waat naa ci yàlla ne ragaluma ci yéen sama saxaaba yi ngeen di nekk ay ngeen di bokkaale ba'di yi sama gannaaw walakin waaye axaafu alaykum li may tiit ci yéen an tanafasu fiiha mooy ngeen xëccoo àddina gi sama gannaaw ngeen koy xëccoo Imaam An-Nawawi mu ne wal muraadu bi solo mu ne nag bon li ñu jublu nag ci julli gi fii ne yonent bay saa salaam da ne euh, euh, Seyna Uqba da ne yonent bay saa salaam euh, dafa dafa dafa kii nu mu tudd dafa dafa julli fa salla alayhim ci waa qatlaa Uhud xaraja ilaa qatlaa Uhud fa salla alayhim génn na ci waa Uhud mu julli leen mu julli ci mu julli leen. loolu mu ne wal muraadu bi salaa li ñu jublu nag ci julli ji mooy ala qatla Uhud ci waa ñi xa ñi faatu Uhud mooy addu'a lahum mooy ñaanal gim leen di ñaanal la salaatul ma'rufa waaye nekkul julli ji ñu xam loolu la Imaam An-Nawawi wax loolu dinañ ci ñëw insha allah masala la boo xam ne taxawoon nañ ci bu baax ci siira bi ci euh, partie bi nga xamante ne moom lañ doon wax mooy euh, en les enseignements de la guerre de Uhud taxawoon nañ ci ci est-ce que dañuy jullee martyr wala déet. waaw amaan nañ ko brosser waat tuuti def benn résumé insha allah def nañ ko ci ahkam première partie ahkam boo demee foofu euh, mooy euh, partie bi wax euh, masala yi jëm ci wàllu martyr voilà boo demee foofu diñ ko fa fekk quoi foofu lañ ko développé woon dagg nañ ko ci sira bi def ko foofu quoi voilà mooy masala yi doon wax ci wàllu martyr de maraka yi jëm ci ay seen mbir wallahu taala bon lii nag heure heure timis jot na kon